walladi qaala liwaalidayhi uffin lakumaa ata'idaananii an uxraja waqad xalat alquruunu min qablii wahumaa yastagiisaani allaha waylaka aamin inna wa'da allahi haqqun fayaquul fayaquulu maa haadaa illaa asaatiirul awwaliin ulaa'ika alladiina haqqa alayhimul qawlu fii umamin qad xalat min qablihim minal jinni wal insi innahum kaanuu xaasiriin kon ñaari laaya yi moom lañ jeexaloon ci jataay bi ñu génn waxoon ne nag dinañu ñëw ana ñaari laaya yi lan la ci mufassiruuna yi raxmatullaahi alayhim wax lenn ci boroom mufassiruuna yi comme ni nga xamante ne nii noonu lañu ko nettalee jële ko ci mawlaana ibnu abbaas ak ki nga xam ne mooy assudi ak abu aliya ak imaamu mujaahid radiyallahu anhum ñu ne laaye yooyu nga xam ne day wax ki nga xam ne moo wax ay waajuram waay cim waay yéen ah ndax dangeen may dig ne dinañ ma dekkil te am ñu fi jàlloon ñoo xamante ne nii mooy ay kilifa lañu woon ak ay si ay ay yu faatu woon ay jamono anañu waaye yéen waaye xam ngeen ne lii nii amul ak yu mel noonu léegi ñu ne aaya bii nii ñoom ñu ngi wàcc ci ki nga xamante ni nii mooy abdallah ibn abi bakr di doomu seydina abu bakrin siddiq bi abdallah radiyallahu anhuma laata muy tuub mooy bam nekkee yéefér loolu mooy loolu benn wax la <clears throat> même bu dee ne nettali boobu ñu nettali ci mawlaana ibn abbas dese naa dëgër de loolu mooy benn wax bi am ñeneen ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ku mel ni imaamu qataada waaye it jëli nañ ko ci as-Sudi ba léegi rahmatullahi alayhima ñi ñëpp ay taalibe lañ woon ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñu ne du Abdallah waaye Abdurrahman ibn Abi Bakr la muy beneen doomu Seydina Abu Bakr bi lay wax fii muy Seydina Abdurrahman ni nga xamante ni nii ginnaaw laata muy tuub moom nii mook Sayyidatu Aisha radiyallahu anhuma ñoo bokk nday ak baay di Abdurrahman bi ñu ne moom la woon ndax ñoom dañ ko seen bàyyi di Seydina Abu Bakar ak soxnaam sa di Ummu Ruumaan di yaayu Sayyidatu Aïsha radiyallahu anhum moo leen doon moo ko doon woolaata muy gëm yàlla mu leen di wax loolu le naan leen dekki amul loolu nag loolu noonu nag lañ wax waaye nag ku mel ni Sayyidatu Aïsha radiyallahu taala anha moom dafa weddi ne loolu am na comme ni nga xamante ne nii noonu la ko al imaam Abu Daawud as-Sijistaani yu waaye ki nga xamante ne mooy ki ko jiitu di al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi moom itam daal dina koy nettali kene lii nii moom sayyidatu Aisha boo demee ci suuratu tafsiiru suuratul Ahqaaf ki nga xam ne mooy sayyidatu Aisha weddi ne aaya bii nii wàccul ci ki nga xamante ne mooy Abdurrahman bi nga xamante ne nii mooy rakkam ndax gar dafa am benn bés bu ibn Hakam nekkoon gouverneur u Médina bi nga xam ne moo fa tooga woon Seydina Muawiya dim ne xalifa moom moo ko fa nekkaloon nekkoon son gouverneur toogaloon ko Médina bi Seydina Muawiya nag radiyallahu anhu bi muy waaj a génn àddina <coughs> dafa doon xalaat ne ndax loolu la jàppoon gis ne moom bu bu paree na bind ne laata muy génn àddina que ne moom après doom ji di Yazid mu nekk xalifa ginnaaw gi léegi nag bi mu ko waxee bi mu xalaatee lool am ci ñenn ci boroom xam xa ci saxaaba yi yoo xam ne ñoom ña nekkoon ak moom Sham fële ca Syrie rafetlu woon loolu am ñeneen ñoo xam ne nag d'accord uñ ci woon dañ ne mukk léegi nag bi nga xamante ne nii nag Marwan mi nekkoon gouverneuru Médina ñëw nag di xutba nag ne ah amirul mu'minin de muy xalifa bi di Muawiya de dafa gis ne moom euh, ki li nga xam ne xalaat bi mu am Yazid daal di koy daal di koy daal di koy wutu bi mu waxee lool nag ci biir jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñin ñépp a ngi toog saxaaba yu bari ci biir a ngi ci biir na Seydina Abdurrahman ibn Abi Bakr di doomi Seydina rakku Sayyidatu Aïsha bii ne ko way bi mu waxee lool <clears throat> mu ne ko mais yéen a hiraqliyatun ne yéen lii ngeen nar def mooy lan ci lii moom du dara lu dul lu dul euh, baaxu Hiraql la ak Qaysar la waaw mooy Hiraql la tur la ci turu César yi mooy ñi nga xam ne ñoo jiite woon Rome Byzance voilà ñooñu mu ne mooy ñooñ nga xam ne nit ki day faatu doomam toog fi mu ne leen lii ngeen nar a def moom du dara lu dul loolu bi mu ko waxee nag Marwan mer gouverneur bi mer après euh, euh, ne ne ne garde yi nañ ko yi nañ ko jàpp léegi moom mu dem ci kër kër kër kër kër sëram Sayyidatu Aïsha dugg ci néeg bi comme que ci néeg Sayyidatu Aïsha mook jàkk jee taxaloo mu dugg ci biir léegi nag gaa yi gaa yi nag xam ne comme ko dugg na néeg Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha bon cër biñ ko jox gaa yi ñeme wu ñoo dugg ci biir ñu taxaw léegi nag Marwaan wàcc génn ci wàcc ci minbar bi ba ñëw foofu di wax Sayyidatu Aisha ci mu nekk fële mu naan ko xanaa du kii lañ wàccee fekk fekk sax am na boo xam dane ci biir bi mu waxee lool ba mu ne ko yéen lii ngeen nar a def mooy lan seen kii kii génn nar génn àddina bu ne bu génnee àddina na fi doomam toog lool fu ngeen ko jële lool ci Hiraql li ngeen ko jële waaye ak ak kii perse yeeg ñoo gaa yooyu buur ak yoon ñoo koy def loolu ak buur la te lii xilaafa la léegi ji léegi nag <laughs> Marwaan ne ko noppil yow du yow mii la alquran di wax naan walladhi qaala li waalidayhi uffin lakuma yow du yow la yow mii la alquran naan yow mi nga ki nga xam ne daa wax ay ñaari waajuram ne leen cin yéen ataay daani nii ndax da ngeen may dig an uxraja moo génn ni ne ma dekki te am na ay ñu ma fi romb bu yàgg faatu kenn gisu leen léegi nag bi mu ñëwee wax lool sayyidatu Aisha sayyidatu sa ne du dëgg ne Marwaan loolu moo Marwaan wax amul oh, c'est loolu wàccul ci kii wàccul ci frère bi te man bu ma neexoon Sayyidatu Aïsha dinaa leen wax ci kan kan la laay boobu wàcc loolu moom mooy li nga xam ne mooy li dëgër mu ngi sax Imaamul Buxaari loolu mooy rahmatullahi alayhi ku wane ne aaya bii wàccul ci ñoom moo tax ku mel ni ñoom al imaam az nekkoon boroom xam-xam bu mag. ci wàllu luga waaye tamit ci wàllu tafsiru alquran rahmatullah alayhi moom dafa weddi ba tëdd ci naaj wi comme li sayyidatu Aisha wax ne lii dara la wàccul ci ki ki nga xam ne nii sayyidina Abu eh, Abdallah nii ci Abdurrahman ibn Abi Bakr dara la wàccul ci ñoom lii mooy lan. te bokk na li koy wane mooy laay bi laay bi mu wax ne ulaayika mooy laay bi ci tegu noonu ne gaa yoo yële mooy ñi nga xamante ne xaqa alayhimul qawlu mooy ne mooy wax jama waxoon ne ñoom dinaa leen boole ci way perte ñi bugal ci ay ñu leen jiitu woon ci ay jinnee ki nit te naa Abu Bakar kii kii Seydina Abdallah di doomu Seydina Abu Bakar ak Seydina Abdurrahman moom itam di doomu naa Abu Bakar ñoom ñaar ñim nekk ñu baax gën ko dul ñoom ta doo saxaaba ñoo la gën di saa taalibe yonent bi alayhi salaatu wassalaam gëm ko kooku nan la mën a nekk lii mu ne waay yow daral demewul nii te loolu nag moom mu wax moom az-Zajjaaj noonu te moom la sayyidatu Aisha radiyallahu anha wax rahmatullahi alayhi daal di wax ne lii nii moom demewul noonu kon nag loolu nga xam ne siiw na xam nga siiw na képp koo xam ne yàgg ngaa topp ay tafsir mooy loolu la mooy ne lii ñu bari lii la ñuy wax ne waaw lii ci sayyidina Abu Bakar ci Abdallah di doomu sayyidina Abu Bakar la wàccoon ak wala Seydina Abdurrahman ibn Abi Bakrin radiyallahu taala anhum wa ardaahum même bu dee bari na ci mufassiruna yi ñu koy wax loolu noonu moo dëgërul moo tax al imaam al xaafid ibn Hajar rahmatullahi alayhi <clears throat> ci al Fath dane ma ne lii li gën a dëgër mooy li Sayyidatu Aisha wax nii moo gën a dëgër fuuf wax yi ñu fi wax yépp naan keelaat Abdurrahman la wala Abdullah la loolu dara ci dëgërul yi ci dëgg li ci dëgër mooy lii nii la voilà. li nga xam ne moom la sayyidatu Aisha wax ne wàccul ci ñoom ci seen waa kër te wàccul ci benn loolu mu ne asaxu isnaadan wa awlaa bil qabul moo gën a wér li nga xamante ne mooy sanad te moo gën a yeeñu daal di koy takk daal di koy nangu daal di koy jàpp kon nag loolu la. mooy waxu al sayyidatu Aïsha te mooy waxu ku mel ni ñoom al imaam az-Zajjaaj rahmatullahi alayhim que ne loolu demewul noonu moo tax <laughs> ki boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ku mel ni muqaati euh, Qataada imaam Qataada rahmatullahi alayhi foog naa moom moo ko wax ne no kii benn waay kese lay wax koo xamante ni nii. Euh, dafa ne euh, non imaam Qataada wax nañ waxam sànq mooy imaam az-Zajjaaj rahmatullahi alayhi mu ne dara. kii xam nga lan lay wax benn waay lay joxe masaal koo xam ne ab yéefér la bu boo xam ne ay waajuram dañ ko doon woo ci ngëm yàlla mu bañ kooku lay wax mais waxu fi dara ko ne Seydina Abu Abdallah ibn Abi Bakrin wala ki nga xamante ne nii mooy ki nga xam ne mooy Abdurrahman walla loolu as Seydina Zajjaj moo ko wax ne lii nazalat fii lii daa inna nazalat fil kaafiril aaq wa illaa fa Abdurrahman aslama fa xasuna islaama wa saara min xiyaaril muslimiin mu ne waaye ma ne lii benn waay lay wax rek ab misaal la boo xam ne l'islam li suñu borom da koy wax koo xam ne nag la mooy comme ni mu bari woon rek yéefiru Màkka yi say waajur day gëm yow doo gëm wala yow nga gëm say waajur lu ñëw mu ne kenn ki ku mel noon rek la doon wax waaye mukk ki te loolu loolu al imaamu Zajjaj rahmatullah alayhi wax mooy li gën a dëgër kon insha allahu taala